kon ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis bi nga xam ne mooy xadis cinq cent vingt quatre muy juróomi téeméer ak ñaar fukk ñett di woon xadisu saydina Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ñu war a gis nag di gisaaloon nañ jàngat yu njëkk mooy taxriij bi fan ngay fekk xadiis ginnaaw gi al imaam ne muttafaqun alayhi rahmatullahi alayhi loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna eh, tey nag ñu waroon a dugg ci beneen jàngat bi muy côté lan la ñuy jàngat ci yeneen jàngat yi jëm ci wàllu ginnaaw taxriij bi ci xadiis bi bi ci njëkk comme niñ ko baaxawoon di def mooy euh, li nga xamante ne euh, mooy ban la xadiis bi am ak bunt bi bunt bi nga xam ne mooy wax baabul qanaati buntub doylu wal afaafi ak sàmm téye sa bopp ci lépp loo xam ne daganut ak yu ñu sib yéeg yépp sax wal iqtisaadi fil maisha ak tamit di jublu rek di diir ci wàllu dund loo xam ne lu la doy la tage man ci jaamoo sa borom wal infaq waaye di dépenser wa damni su'aali ak ŋaññi gu ñu di laaj sa mbay mbayaan min ghayri darura loo xamante ne nii lor waralu ko euh, bunt bi kon euh, ban lëkkaale la am dañ naan la lëkkaale bi mooy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax Seydina Hakim bi nga xam ne da koo laaj laaj ko laaj ko ndax ay joxe la woon yonent bi alayhi salaatu salaam doon joxe Hakim gis ne radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam comme li ñu waxoon ci euh, keroog Hunayn rek bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu jox sayyidu bani Fazara Uyayna ibn Hisn waaye jox ki nga xam ne mooy sayyidu banu Tamim di al-Aqra ibn Habis ku nekk téeméeri gëléem jox sayyidu bani Sulaym di al-Abbas ibn Mirdas as mi jox ko cinquante gëléem mu gis ne liñ ko jox daa tuuti waaw ah, am na riwaay yuy wane ne Hakim mi biñ koy jox it ci yu mel noonu la woon moom mu gis ne Yonent bi saa salaam <laughs> amaana daal jox na ñoo xamante ne nii <laughs> lim leen jox mu ëpp lim ko jox moo tax mu doon laaj di laajaat di laajaat Yonent bi saa salaam di ko jox waaw léegi nag Yonent bi saa nag bàyyi ba ñetteel bi mu daal di koy jàngal lii mooy wax ko loo xamante ne nii. mooy lëkkaaleeg suñu buntu wi mooy doylu ne ko yaa Hakim inna hada almaala xadirun xulu fa man axadahu lahu fiihi waaw mu ne yow Hakim yëgal ne de alal alal ji daa nëtëx waaye daa neex képp ku ko jël ci bi israfi bi saxaawati nafs ànd ak la dignité de ta de ton âme ànd ceeg euh, ak ngor gu gu gu gu gu mat sëkk waaw waaw ànd ceegu doylu kooku buurikalohoo fii kon yeneen tray sa sa bi ñu xamal fii lëkkaale mag suñu wuntu bi ne képp ku doylu la la yàlla jox dina la ci defal barke waaw baabul qanaa ku doylu borom bi dina la def lam la defal lu mu tuut tuut tuut tuut tuut insha allahu taala dala ciy defal barke moo tax mu ne buurika lahu fii ndax ci doylu du yuqamte ko du def comme ki nga xam ne wa man axadahu bi israfi nafs moom du def noonu mooy contraire am te ki mel noonu lam yubaarak lahu fii waaw léegi nag yaay taam ne yow jàmbi yeneen way saa saa wax nañu jox nañu télé yi boo bëggee mbiru àddina di ci yëkkamte ko jar la nga jaay nga rotal sa ndoxum xar kanam tuur sa ndoxu xar kanam jaral na la bàyyi lépp loo gëmoon bépp principe boo amoon bépp ngëm-ngëm bépp qualité ni mu mel ni doonul woon yow ngir jote alalu àddina kenn du la ko barkeel moo tax wallahi na ku nekk xool ku mu xam ku def noonu wala moom ci boppam bu dee noonu la mel est kooku li muy am doy na ko dafa mel ni loo koy gën jox muy gën a mën a ñaan comme niñ ko waxoon bii weesu waaw loo koy gën a jox mais jamais mu doyal moo tax yeneen tubaab saa ne wa kaana kallazi ya'kulu wala waaw te day mel ni bu boobaa ki nga xam ne day ndóof di lekk wala yashba te kooku feebar la am waaw il n'est plus normal waaw il n'est plus une personne normale waaw kii lekk te du suur kooku mooy am na benn jarab bu ko dal. waaw kooku ak jarag la Allahu akbar day mel ni kuy lekk te du suur Allahu akbar day lekk te suur kon nag doylu doylu rien doylu <laughs> mooy li nga xam ne moo la mën a may nga am la dignité humaine nga am koo xamante ne même bu dee bari la woode kenn du la yab même bu dee pauvre nga même borom alal yi du ñu la yab waaw mais ki mel contraire bi kooku ñëpp ko koy yab on jóg way yooyu yëpp pare na ngir ngir ngir ngir jël ko non mais yéen kenn manu fee kii way amee am mais tawul di nga jël ko waaw waaw waaw ñu koy jàng waaw waaw di ko def looloo xamante ni nii ngor kese yàlla tere diine nangu ko mu nangu koo def waaw mu nangu koo def parce alal kon nag alqanaa waaw alqanaa te lépp ci duggaale mooy bu amoon al iqtisaad doon doylu rek di jublu euh, la dagan ci dund lu ko mën a téye rek kon doonul woon nekk di fuqalee ka nekk israaf bi israafi nafs waaw kon nag loolu mooy lëkkaale bi buñ ñëwaatee commencé ci kaw yonent bi eh, Seydina Hakim nee na damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam sa'altu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa a'taani loolu dañ ci doon dañ ciy gis ne tabek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñëwul ci premièrement mu ñaan ko mu ne ko déedéet waaw maa laa illaa fi tashahhudihi lawlaa la kaanat eh, laamuhu na'amu <laughs> al <laughs> moo doon tagg euh, euh, Seydina euh, Ali Zeynul Abidin waaw ibnul Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw mu ne mu naan maa qaala laa masula wax déet <laughs> waaw boo ko laajee doo ko laaj mu naan la déet loo ko laaj mu jox la waaw moom bala ngaa laaj sax mu joxe rawatina boo ko laajee mu joxe moom maa xaala laa wax laa kenn du ko laaj moom as-Saxi ibnu Saxi ibnu Saxi <laughs> waaw moom mi nga xam ne mooy ki tabe ko tabe dooma ko tabe ci wëpp fànn nag haa wow xanaa abi du doomi Ali ibn Abi Talib <laughs> Asadullahi al-Xaalibi Allahu akbar <laughs> masula waxul laa lu dul buy def tashahhud waaw booy def ashhadu an la ilaha booy julli hmm? da ngay def tashahhud ah seede yi seede boo koy tudd bi nga ne laa ilaha mu ne budul woon law laa foofu rek la waxee laa lay waxee laa déedéet law laa tashahhuduhu la kaanat laabuhu naam tey budul te kon de la kaanat laabuhu naam boobu mu naan laa day nekk naam waaw <laughs> yeneen ci alayhi salaatu salaam mooy nday loolu waaw boo ñëw laaj ko du ñëw laal la amu wax ko waaw même bu loolu sax ci gën ji rafetu delloo la lay delloo waaw hakim laaj ko mu daal di koy jox waaw mu daal di koy jox mu laajaat ko mu daal di koy jox mu laajaat ko mu daal di koy jox kon dañu ci xam ne laaj man ngaa laaj ñetti yoon loolu aayu ndax bu aayoon mais sauf que euh, loolu lenn boroom xam-xam yi naan loolu day wane ne aayu dañ naan loolu am na lees ciy seet parce que yonent bi alei salaatu salaam da koo wan fii ne ko ah xam nga gis na ñenn riwaay ñaar yoon la wax mais dëgg-dëgg ñetti yoon la comme niñ ko gisoon te Sahih Imam Muslim voilà yenn yi dañoo yem ci ñaar yi mais Euh, kii la mooy euh, euh, ñetti yoon la ko laaj yonent bi alayhi salaam loolu li ma tax ma ne am na leen sii seet mooy ne te ku mel na imaam jamra moo ko wax ne wa fiihi jawaazu takraar wala tikraari su'aali talaata waaw mu ne possibilité laaj ñaar ñetti yoon wa jawaazul man'i fi rabi'a waaw ak possibilité ñu ñu ñu ñu xañ la nag ka jox ne déet ca ñeenteel ba ca ñeenteel ba voilà mais dañ naan man allah wallahu alam mooy hakim lii mu def yeneen ci alayhi salaam en fait euh, ni mu meloon la mooy ku ñëw laaj dara da lay jox mais hakim da bàyyi mu laaj. mu jox ko mu laajaat mu jox ko mu laajaat ñetteel yoon mu bëgg ko jàngal nag waaw ngir wane ko nag ne déet waaw ndax ki laaj benn yoon kooku mën na nekk aajo ko waral ki laaj ñaari yoon ba ñaar mën nañ ne ba léegi amaana aajo mais ñetti yoon affaire yi tegaloo loolu nag problème la moo tax yonent bi alayhi salaam nag daal di koy xamal nag ne ko yaa Hakim yow Hakim waaw Allahu akbar daal di koy xamal liñ gis sax inna hadha al-maala hulwun xadir waaw ndax booy tàmbaleeg ñaan euh, euh, lu garaaw la lu garaaw la lu garaaw la ndax boo ci xasee dugg rek génn ci dootul yomb loolu génn ci dootul yomb waaye dañ ciy jànge que nit ki nit ki. Euh, nit ki man na mooy nit bu ñëwee nga gis ne daa am lu lay ñaan waaye nga man ko laaye biir ba mu bàññi loolu nga gis ne baaxul ci moom yow bul hésiter def waaw bul hésiter def ko yonent bay sa sam bi mu bi ko Hakim kiiwee ñetti yoon nekkul hésiter hésiter ci euh, daal di koy leeralal euh, ne ko déedéet inna hadha al mala nag hulwun xadir waaw wala xadirun xul xamal ko yooyu ba pare na ko wal yaru ulya xayrun min al yadi sufla waaw mooy laaj biir nit ki nekkul ne day ñaan rek il est c'est tout est permis comme tamit du ma ko mën a ma euh, euh, daa am benn barrière bu war a tax waratuma ko wax dëgg même bu dee dëgg jooju man naa ko wax mu jàpp ne sa waay dama ko damaa bañ a jox <laughs> wala daa bëgg daal la li muy wax mooy ma bàyyi laaj bi daa mel ni day bañ rek ma jox lépp yow waroo xalaat loolu naan non bu ma ko waxee te mu jàpp ko noonu wax ngir yàlla. na ko waaw eh, ñaan kii na waaye nag eh, alal ñoom la mel de boo tàmbalee continuer di di laaj kese mooy kenn du la ci barkeel ku ko ut ci eh, yuqamte ku dar nag yuqamte ku gën a rëy mooy li ko laaj kooku kenn du ko ci barkeel alors ko koo jël ak israfu nafs kooku nag danañ ko ci barkeel te loxo bi nga xam ne moo féete kaw moo gën loxo bi nga xam ne moo féete suuf waaw même moomu yonent bi alay saatu salaam jëlul loolu day sàmm yooyu boo gisee ku mel noonu bu fi nekk di ko jéem a ak waaw ah, moo xam nga ni xam ne nangam ak nangam non yow comme que borom bi def na nga tombé ci même situation xoolal situation bu nekk loolu règle générale la bu gaaral jullit bi na xool situation bii ba ci yonent bi alay saatu salaam tollee nan la doxale woon ak nan la waxe woon nan la jëfe woon ma daal di def lu mel ni li mu def wax lu mel ni li mu wax jeex na waaw bu dee euh, nguur la tudd nga ne ko yaa nguur inna hadha al mala xadirun hulw waaw fa man axadahu bi saxaawati nafsin buurika lahu fiihi wa man axadahu bi ishraafi nafsin ah lam yubaarak lahu fiihi wa kaana kalladii ya'kulu wa laa yashba'u wal yadul ulyaa xayrun minal yadis suflaa waaw loolu nag day laaj nit ki xam ndax nit ki bu xamul dundu yonent bi alayhi salaatu salaam jaar-jaaru yonent bi alayhi salaatu salaam ahwaalu yonent bi alayhi salaatu salaam nan la mën a roye loolu moo tax dañuy pousser tamit ci jàng xam dund ki jara tax ñu xam te bàyyi di xam ay dund yoo xamante ne nii boo leen xamul ba faatu dara. dara la la doon wàññi dara non dara dara dara dara du la ko wàññi waaw tey pour ma déggal façon wolof yi ngay dégg ustaas wolof yeeg gàmmukat yeeg màggalkat yi wax dina gëmloo ne ñoom dañu topp xam nga waxoon nañ ko bi bi yonent bi Mawlana Ibn Abbas naan yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadith boobu lu gàtt lañ ci gis ne buy wax ci wàllu ajj insha allah ci bañ dañee yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaam ne yéenay ñan waaye yéen ñii ma dajeel moom yéenay ñan ñu yow mii di ñu laaj yaay kat <laughs> ah mu ne mu mu ne jaay na ko boo ñu wax eh, eh, eh, jaay na ko <laughs> buñ la waxee kon nga wax ñu wala lu mel ah yow yaay kat waaw mu ne ñu ne gaay ne ko ñun de même mbooloo lañ minal muslimiin bokk ci way ngëm yàlla yi. mu ne Kanta man damay rasulullah moom ma ne xoolal ñooñu woo xam ne wuñu woon yonent te ñu ngi woon ci diine <laughs> léegi rek gis ay nit ñu ne la ñoom sëriñ bi ñu bi ñu topp ñoom képp ku ko xamul yow alku nga waxuñu dëgg dañuy kàcc waaw dañuy kàcc <laughs> waaw dañuy kàcc ñaata nit ñoo dund ak yonent bi ay saa salaam muy dund ma suñu koo gis ñoom as-Sanaabihi dañ ko mës gis. même bu doon ne mu ngi doon ñëw mais ma ci koo gis waaw nangam ak ci nangam ak ñooñu noonu ak yeneen yu bari ñoo xam ne dañoo tuub yore tubay saasaa bi dund ñoom ñoom ci euh, Najaashi Najaashi daa gis yore tubay saasaa moo tax du saxaaba te bu dul doon bindanteeg moom. mu yore tubay saasaa takk soxna fa moom ma naan yaa Maymuna non yaay euh, euh, ummu doomu Abu Sufyaan bi. Ramla bint Abi Sufyan yeneen tubaab saa saa bi ñu koy denc mais Éthiopie la ne woon ca Najaasi foofu lañ defee mariage ba yeneen tubaab saa saa bi ko bind mu koy bind waaw teewul kooku ah kooku noonu ci de ci ñoom yàlla la faatu mu génn àddina yeneen tubaab saa saa ci boppam moo ko jullee julli à distance mu nekk Éthiopie yeneen tubaab saa saa nekk Medina jullee néewam waaw kon yooyu ay waxi caaxaan kon ki dara xam dundam mooy kii ndax moom lañu suñu borom daal di royloo mooy képp koy seet di di sonal sa bopp ci moom ci nit ku baax di jéem a xam ci moom ay ay ay ay lu suuf lu lu lu lu néew ak lu yaatoog lu kii ci dund mag lu ci nekk nga lu xor ci koog yooyu ma xam ko toog te amoo lu xam lu raw loolu ci yeneen ci may saa salaam yow moom yàqu ko mooy passé nga sa temps ci loo xamante ne amul njariñ surtout en général ki amul njariñ loolu muy def mooy kan mooy waa ji nga xam ne en plus moom ka mu naan nañ ko kooku di xam ay mbiram kooku tegul ci dara ab caaxaankat la boo xamante ne nii parce que daa amul sant wala juddu kese waaw di def it tojaange gaa yi nag xam léppam fii mu ne xam nañ kañ la def nangam ak nangam ak nan la ko waxee woon ak booy wax sax ñuy jël toog. toowu kàddoom ni muy waxe ñuy fexee waxe noonu tawaa ji ab caaxaankat la day rendi charia par guddeeg bëccëg ñépp di ko teg bët kooku moom moo kuttus keneen kandaa keneen ki nga xam ne même ku baax lay roy di xame noonu ci moom lu toll noonu mais riire lu lu lu lu <laughs> ci yonent way sa sa lu bari kooku xanaa li koy jariñ mooy këre bu dee ne moom copie conforme yonent bari sa sam la te loolu sax gënul waaw kooku loolu gënul moom man naa dina jariñoo bu royee kookee ndax bu royee kooku kooku comme ci yeneen traçais sàmm la la la teg tànkam mooy dina jot dina di dina dina jariñu waaye nag kooku xaaju la ki nga xam ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam lay copier ñaar ñooñu xam nga ne bokkul waaw xam nga ne moos euh, euh, euh, l'original yebul copie <laughs> jamais <laughs> l'original n'est jamais la copie waaw. kon nag mu ngi noonu kon eh, loolu xam-xama lay may nga man yonent bay saa saam ci xaal bu nenam doxal woon ma doxala ko waaye bokk na liñ ciy jànge Abdullah al yadul yaa loolu gisoon nañu ko hmm? mooy ne Hakim wax ne bi ma yonent bay saa saam wax yi mais na bi ya rasulallah walladhi ba'athaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya loolu dañ ciy jànge ne mooy sahaaba yi radiyallahu anhum niñ meloon eh? mooy bi nga xamante ne nii ñoom bu ñu jëlee engagement ci yonent bi alayhi salaatu salaam non duñu ko ba de <laughs> non amul ah yonent bi alayhi kat bon ne waxtu fii bon temps yooyu euh, bon dama ko waxe woon xaal ko xaal la woon waaw non xaal laa ne woon moo tax bon kon garaawul engagement ba ma <laughs> jëloon nag yonent bi saa saa ma bàyyi ko déedéet ñoom doonu ñoon doxale noonu déedéet te gisoon nañ ko ci mawlaanam no euh, Abdallah ibn Amr ibn al-As keroog bi nga xamante ne nii ci la jël ay engagement ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu jëlee euh, engagement ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, bi mu ko dégg naa da ngay woor guddi yi loo bëccëg yi di nelaw guddi yi mu ko waaw mu wax moom la mu ko waxoon am na ko léegi da ngay kon di ko saa lu mu ko wax mu ne ko mën naa lu pulool hein mu ne ko ah amul nag lu pulool amul lu pulool léegi nag bi nga xamante ne nii ci la def loolu mu ne ko kon defal ni eh, eh, kooru yonent Yàlla Daawud ndax moom alayhi salaam kaana yasuumu yawman eh, wa yuftiru yawman ndax moom kat da doon eh, eh, eh, woor li nga xamante ne nii mooy nit ñi da doon woor bés dog bés waaw da doon woor bés dëgg dog bés waaw mooy da doon woor bés dog bés mu daal di jël engagement ci loolu bi mu nekk mën naa lu ëpp lool mu ne ko nag lu ëpp lool amul waaw waaw lu ëpp loolu amul <laughs> mu jàpp ci loolu gisoon nañ bi mu demee ba nekk mag affaire bi ni mu ko metti affaire bi ni mu tare woon ci moom ba mu naan eh, bu ma xamoon de ma daal di woon yem ci eh, la nga xamante ne nii mooy ndénkaane bi yonent bi sallallahu alayhi ma njëkkoon a wax waaye malgré lam ne woon ci alquran loolu lay jàng masu ko woon a bàyyi bu demee ba faiblesse jàpp ko ba manu ko da koy fay waaw du ne bon c'est bon c'est bon non da koy fay parce que loolu loolu la jaayante woon ak yonent bi alayhi salaam engagement boobee la jëloon ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi moo tax doonu koon bàyyi waaw boo tax saxaaba ya te loolu dafa am solo engagement di jaayante ci yenn yi te loolu du diggante yonente bi alayhi salaatu salaam kese ndax ah bay seen biir dem nañu ghazwatu Yarmuk ñu jaayante waaw seen biir waaw jaayante seen biir kan mooy ñëw jaayante ñun jaayante ñun te xare bi dañ ciy nekk ba ni ñuy kii ñu jaayante loolu moo tax jaayante googu euh, euh, lu yaatu la waaw kon mooy nga gis ne saxaaba yi ñoom buñ masoon a jaayanteeg yonente bi alayhi duñ ne bon. Euh, ñoom dañ koy respecté ba ni ñuy génne àddina comme ibnu Umar ibnu Amr noonu la defoon na ko nii ak ñi nga xamante ne ni te yeneen way saa mooy ja jaayante bi moom moo ko propos kii moo ko Hakim moo ko proposé moo ko jël engagement ci kanam ne ko wat naa walladi ba'athaka bil haqq waaw wat naa ci ki nga xamante ne nii moo la yónni ci dëgg. wat naa ci ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg hein mooy man dootuma wàññil kenn dara waaw waaw Allahu moom moo ko jël am na woo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo jaayante ay saxaaba ñu jaayante ba pare ci lislaam mu ne leen ndax du yéen jaayante mu ne ko ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam ñun jaayante nañ ba pare hein <laughs> mu ne waaye du ngeen jaayante ñu ñëw lan lañ doon jaayante mu ne wa allah tasalu naasa shay'a yeneen tubaab yi saa saam jaayante ñoom ne te du ngeen laaj nit ñi dara waaw <laughs> te du ngeen laaj nit ñi dara <laughs> waaw moo tax kenn ci ñoom yaram bu ma soona wañ xam nga loolu euh, du ngeen laaj nit ñi dara. est ce ci diine ji daa am loo xam dañ naan farata la loo xam ne yow boo laaj kenn dara ci yu ma mooy il faut nit mu am ñoo xam ne dañuy pare ci biir jullit yi yenn engagement yi ñu koy def waaw loolu daa daa am solo waaw mu ngi leen instant bi bu ñu amee benn projet boo xam ne dafa taxaw mu laaj xaalis dafa baax nit jël ay engagement am ñoo xam ne mën nañu ko jàpp nañ ne mën nañu ko. ñu jëlee engagement ne ñun engagé wuñ nañ ni dinañu joxe temps loolu dafa am solo loolu sunna la waaw te ngeen laaj yi ñi dara noo tax kenn ci ñoom bu yaram waddoon doonu ko woon wax day wàccal boppam kenn du ko jox waaw loolu mooy ñooñu yonent may saa saam dafa bëgg ci xeet bi ñoo xamante ne seen xol lépp ci yàlla képp képp du ñu dépendre ci ci ci a ñii ci z ñii ni képp waaw du ñu dépendre ci dem ci yàlla dong waaw loolu mënu la hakim mi moom yeneen tray sasam du moo ko proposé comme ñee mais moom moo ko yeneen tray sasam ne ko man nag lii laay jël engagement ci sa kanam kenn laa dut laajatee dara te ni mu ko waxee woon noonu la ko respecté ñu koy gis al wafa'u bil ahd di di di di di di matal kóllëre rawatina kóllëre goo xam da nga ko jël ci kanamu yàlla ak kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa ayyuhal ladiina aamanu awfu bil uquud da boroom bi wax yéen ñi gëm yàlla awfu dee leen matal bil uquud ci seen pacte ci li nga xamante ne mooy seen pas yi ngeen am